وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما وقال حديث حسن صحيح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 bi sawmin ba'da nisfi sha'ban banim jeexe walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu hadiisu Seydina Abu Hurayra la mujj woon gis muy 1226 euh, mu ne woon wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa baqiya nisfun min sha'ban falaa tasuumu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadiis bi nga xam ne mooy bu mujj mooy hadiis bi nga xam ne yàgg nañ koo tudd muy xadis 1227 di xadisu Abul Yaqzan mu ne waan Abil Yaqzan mu ngi jële saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon Abul Yaqzan hmm? nan la tuddoon Ammar di Ammar di doomi Ibn Yaasir di doomi Yaasir Ammar ibnu Yaasir radiyallahu eh, ta'ala eh, anhu ma wa ardaahuma ndax Yaasir bokk na ci ñu njëkk a faat moog yaayam Sumayya lañ njëkk a faat sax ci euh, bint Xayyaat wala bint xubba xubbaatin radiyallahu taala anhum an ali Yaasir euh, Abu Jahl al-mal'un moo ko rayoon voilà wal iyaadu billah euh, waa ma waa jullit ñi fële ca Makkatal Mukarrama bi yonent bi saa di doora woote laata mu leen di wax nag léegi dem leen Éthiopie ngeen dem gàddaay foofee kon. saydna ammar ibn yasir eh, muy abul yaqazan radiyallahu anhuma annahu qaala nee na man saama képp koo xam ne woor na al yawma bés ba nga xam ne alladi bi nga xam ne yushakku fiihi ñu ngi ciy sikki sàkka naan ndax ci ko ah koor laam déet loolu waxoon nañ ci bii weesu amaana dinañ ci ñëwaat mooy yawmu shakki boobu mooy ban bés ak tamit nan lañ koy xamee bu dee ku woor bés boobu moom ñu naan suba xool nañ dafa niyaas da am ay niir ñu xool weer wi waaye gisuñu ñenn ñu naan ah li gën wóor te ñoo ñu am ñu ngi naan nag am na ñu naan gis nañu waaye du ñu ñu wóor comme li ma am na yu doon wax wala ku wóor waaye ñi nga ci kaw ñi nga xam dañu jàpp ne fokk ñaar indi ko nga ne bon nañ def lu wóor rek quoi waaw ah, nañu wóor quoi <laughs> bés boobu mu ne képp ku wóor bés boobu mooy ca guddi ga ca suba ga lañu lay wax mooy bu ko defee ñi ñi jàppul ne ci ramadan la mu nekk trentième Sha'ban fanweereelu fan ci baraxlu euh, euh, léegi ku woor bés boobu moom faqad asa kooku dëgg-dëgg mooy na abal qaasimi bàyyi séddalekat ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaam mu doon dàkkantalam sallallahu alayhi wa mu ne xadis bi rawahu soloona ko Abu Dawud al imam Abu Dawud rahimahullah wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima mu ne xadiisun moom imaam at-Tirmidhi xadiis la xasanun bu baax bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar ñu ne la non xadiis bi al imaam Maaja al-Qazwiini ak al Abu Daawuda at-Tirmidhi an Maaja ak imaam ak sëriñu imaam Muslim ak abu ak imaam euh, euh, at-Tirmidhi daal imaam ad-Daarimi moom itam solo na ko kon niñ doon yàgg gis mooy lii ashaabu sunan al-arba'a kese ñoo ko solo waaw léegi nag dama la ci yokkal na la imaam al-Bukhari tudd na ko ta'liqan waaw wa dhakarahu al-Bukhari <laughs> xam ne waxul càllaleem Euh, dane rek wax dina ñëw ci lim wax insha allah ci taxrib bi nii léegi comme gën a ne rawahu Abu Dawud al imam Abu Dawud moo ko solo léegi moom lañ njëkk gis ak Tirmidhi al imam Abu Dawud kitaabu sawmi baabu karahiyatu sawmi yawmu shakk moom noonu lu ko foofu lu ko euh, mu ne hadathana hmm, al imam Abu Dawud mooy premier hadith te ci buntu boobu hadith boobu kese li ci indi mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ah kii moom imaam Muslim moo ëpp lu muy jële ci moom <laughs> mu ne nettali nañu Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani ah moom mii moom Muslim moom aksara anhu moom mu jële ci moom <laughs> mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdurrahman al-Kufi al génn àddina li nga xam ne mooy la 234 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana abu xaalidin al ahmar mu ne ki ñu xabaare nettali ki ñu nettali mooy abu xaalid al ahmar di sulayman ibn hayyad al azdi abu xaalid la si woon al ahmar al kufi al ja'fari yu gane àddina 114 génn àddina 190 am na nag ñu ne 189 am na ñu ne après 190 wallahu taala alam mu ngi gane àddina ci Jurjaan génn àddina fi nga xam ne mooy Kuufa ku dëggu la waaye da doon def def léeg-léeg di juum rahmatullahi alayhi loolu la boroom Taqrib at-Tahdhib an Amr ibn Qays mu jëla ko ci Amr ibn Qays di Amr ibn Qays abu abu Abdillah al-Mulaa'i al-Kuufi al-Bazzaaz al-Haafiz génn àddina la 146 rahmatullahi alayhi siqatun mutqinun abid la borom taqribu tahdib wa an abi ishaq moo ko jëlee abu ishaq amr ibn abdillah ibn ubayd as-sabi'i abu ishaq al-kufi yàgg nañ ko gis dundu cent ans gane addina la vingt-neuf ci xilaafa sayyidina Usmaan génn addina la cent vingt-neuf nekkoon ku ku bari lu mu kii siqa baayu mooy maamu ñoom Yunus euh, euh, ki Israa'il ibn Yunus ibn abi ishaq ak ñooñu ponkal yooyu. mooy seen mooy seen waajur waaw <laughs> waaw ah ngi noonu ah kon ah, moom mi eh, kon ah, muy Abu Ishaq as-Sabi'i an Sila moo jëlee ci Sila Sila mooy Silatu ibn Zufar Abul Ala ñi ne Abu Bakr al-Absi al-Kufi bokkoon ci ñi nga xam ne eh, ci ñu mag ci taabi'i yi eh, génn vers les àddina vers les années soixante-dix rahmatullah alayhi qaala moom moo ne kunna inda mu ne ñun dañoo ne woon ca Ammar fil yawmi radiyallahu anhu fil yawmi alladhi yushakku fii fekk mu tombeeg bés boo xam ne eh, ca guddi ga ndax bés ba ca guddi ga lay commencé dañoo séentu mbir yi lëndëm kenn gisul weer wi am ñu naan gis nañ ko déet mooy bés bi ñuy sikki sàkka léegi ndax ci woor gi la woon wala ci loolu ci ci ci Shaabaan ci baraxlu la yam mu ne daam dañoo masoon nekk fa moom Seydina Ammar la trente-sept la génn àddina eh? mu ne radiyallahu anhu fa ataa bi shaatin mu indi benn shaat benn gàtt boo xam ne dañ koo defar comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu riwaa imaamul Tirmidhi bi di wane boo xam dañ koo méchoui voilà dañ koo méchoui loolu gars yi dañ ko xamoon ah jël bëb gàtt eh, ñi nga xam ne moom la gars yi di def defar ko ba mu baax piqué ko waaw femmes yi naan piqué ko daal di koy dugal ci fuur yóbbu ko ci ci boulangerie bi ñu lakkal la mburum ak xar mi noonu en nga teg ko muy banquet bu baax say invité nga teg ko nag ñu tiim ko mbokk arab yi man ko bu baax xaaji <laughs> xaaji Musa <laughs> daal di koy man bu baax <laughs> ci yàpp gëléem yeeg xaasi yeeg yooyee tiim ko di di di di sant yàlla di <laughs> yooyu <laughs> ñoom léegi eh, eh, boo xam dañ ko miche wi léegi xar moo xam defar nañ ko miche wi ko lakk ko defar ko bu baax indi léegi fa qaala Ammaar fat léegi bi mu indee bi mu indee gàtt boobu ngir ñu xewlu fatanaha ba'dul qawmi mu ne am kenn ci ñu bokkoon ci mbooloo mi daal di dandu comme teg na bi ñu war a xewlu am ku dandu ne xaw a isolé wu fa qaala Ammaar sayyidina Ammaar ne ko radiyallahu anhu ah man saama haadha al-yawma faqad asaa abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne woor nga bés bii na la leer ne mooy nga abul qaasim di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii la ko al imaam Abu Daawud indi kanta al imaamu at-Tirmidhi dane rawaa Abu Dawud at-Tirmidhi al-imam at-Tirmidhi moom dane abwaabu Abdullah mu ngi kondi abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi karahiyati sawmi yawm ash-shakk voilà mu ne haddathana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj <laughs> ah. <laughs> mu ne nettali Abu Sa'id di bàyyi Sa'id moo doon kan mu ne Abdallah ibn Sa'id al-Ashaj Abdallah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi Abu Sa'id al-Ashaj al-Kufi bokk ci sëriñu kutubu sitta moom tamit saahibu tasaanif moom mi euh, euh, saa ñu ñu ne la kii bariwul ni ñu ko fiy tudd mais ci bokk na ci ñi nga xam ne sëriñ la. imaamul Buxaari imaam Muslim imaam at-Tirmidi eh, Abu eh, eh, Daawud at-Tirmidi an-Nasaa'i Ibn Maaja ku nekk toog nga mu jàngal la <laughs> voilà <laughs> waaw rahimahullahu ta'ala mu yàlla Ashajj hmm? al-Kindi rahimahu al-Kuufi wa rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Abu Xaalid al-Ahmar gis nañ ko léegi ci riwaaya imaam Abu Daawud an Amr ibn Qays al-Mulaa'i gis nañ ko sànq moom tamit rahimahullahu ta'ala Euh, an abi ishaq gis nañ ko sànq as-Sabi'i an Silat ibn Zufar yi mu leeral xam nga fee na ne sila rek ba ñenn ñi di jubum comme ni ko imaam al-Haafiz Ibn Hajar di leeral léegi ci waxu imaam al-Bukhari mi nga xam ne nee nañ la wa zakarahu al-Bukhari rahimahullah ta'liqa ken imaam al-Bukhari tudd na ko daal di koy saamu tudd ci àllalem ah Sila ibn Zufar la voilà dinañ ñëw léegi ci imaam al-Haafiz al-Bukhari an-Nawawi al-Haafiz Ibn Hajar buy wax ne ñenn ñi nga xam dañ cee juum naan bésu la boobu du ibnu Zufar te loolu juumte la voilà Abul Ala ah, ñi na Abu Bakr al-Absi al-Kufi rahimahullah annahu qaala kunna inda Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ma fa utiya waaw fii dane fa uta mu fay fa ataa bi shaatin mu indi bi ñu indil ko bi shaatin masliya ñu indil ko benn gàtt boo xam ne mooy mashwiya boo xam ne dañ koo mishwi wax nañ ko sànq gis nga leeral na que ne gàtt gi lool la fa qaala Seydina Ammar ne kulu lekk leen teg ñu tëmbil ko mbir mën a lekk leen waxul ne lekk leen moom du lekk wala muy ganale ay ganam waaye xam nañ ne moom day lekk voilà waaye ngir gana ga mettre leen à l'aise ay wa lekk leen bismillah fatanaha ba'dul qawmi am benn waay ci nit ñi daal di dandu puus ne fi ñu teg plat bi fa qaala inni saa'im mu teg ci ne man damaa woor fa qaala Ammaar Seydina Ammaar ne ko radiyallahu anhu man saama al yawma alladhi yushakku fihi an-naasu faqad asaa abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko képp koo xam ne. woor na bés bi ñuy sikki sàkk est ce ci ramadan la bokk wala bokku ci parce que waxoon nañ la ramadan kenn lu ci dugg lu dul ci yaqin ci lu leer naññ kenn lu ci teg yaakaar naa waaw képp nag ku woor bés boobu nga xam ne dañuy sikki sàkk ndax est ce ci ramadan la bokk ak nit ñi di ci sikki sàkk faqat koo kële asa mooy na ab alqaasim yi bàyyi alqaasim sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi euh, mu ne imaam al al al abu hurayra ah ah mu ne mu teg ci ah, ah, ah, mu daal di ciy teg lii wa fil baabi an abi hurayrata mu ne wa baabi ñëw na ci bunt bi bunt bii nii mu ne wa baabi ñëw na ci buntu bi an abi hurayrata bu jóge ci seydinaa wa mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mooy soloona xadis mel ni wa Anas ak Seydina Anas mu ne xadisu Ammaar kanta xadis Seydina Ammaar bi radiyallahu anhu xadisun xasanun saxiix bu baax la bu wér moo Imaam An-Nawawi ne wa qaala rawaahu Abu Daawuud wa Tirmidi wa qaala xadisun xasanun saxiix voilà mu ne wal amalu jëf ji nag ala haaza inda aksari ahlil ilm loolu dinañ ci ñëw après dinañ ci ñëw ci côté yooyu inshaa Allah léegi kon loolu baax na léegi nag ñu ñëw imaamul Buxaari moom nan la ko tudde wax nañ la wa zakarahul Buxaari yu taaliqa <laughs> imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabu sawmi hmm? baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa ra'aytumul hilaala fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu fa aftiruu wa qaala Sila rahimahullah an Ammaarin radiyallahu anhu man saama yawma shakki faqad asaa abal qaasimi sallallahu alayhi wa sallam nii la ko imaamul Buxaari indi buntu woon noonu la ko tudd mu ne baabu buntu qawli nabi waxul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam idaa ra'aytumul hilaala bu ngeen gisee weer wi de fa suumu na ngeen woor mooy weeru Shaabaan Shaabaan buy jeex ngeen gis weeru Ramadan teew ngeen séentu ko gis ko wala bu dee ñu ne ñaar minimum ñu wóor ñaar. bu dee ñi nga xam dañ ne benn minimum benn wala boog bu dee daa leer naññ imaam Abu Hanifa ne foog ñu bari de ñu bari <laughs> daal di ne ñoom gis nañ ko fasuumu na ngeen woor wa ay ra'aytumuuhu bu ngeen ko gisee fa aftiru fekk ngeen nekk ci biir weeru koor hilaalu euh, shawwal mooy weeru shawwal bi feeñ loolu fa aftiru na ngeen dog mu ne waqaalata wax na sila muy sila ibnu zufar an Ammar jële ci Ammar xam nga sila rek la wax léegi dina ñëw fii li indi njuumte gi liñ la doon wax imaam al-Hafiz Ibn Hajar liñ doon wax dane wa qaala wax na sila sila rahimahullah an Ammar jële sayyidina Ammar radiyallahu anhu mu ne man saama képp ku woor yawma shakki bés bi nga xam ne mooy bésu bi nga xam ne la ñuy sikki sàkka faqat kooku de dëgg-dëgg asa mooy na Abal Qaasim baay al Qaasim sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi nga xamante ne nii eh, eh, eh, loolu la bon muy après leeral na indi ak hadith yi ci imaam al Bukhari teg kii wane mazhabam te ne loolu dafa dañ koo tere di woor bés bi nga xam ne bésub sikki sàkka voilà na après dajee ne hadith yi nam Umar <coughs> mu ne yeneen saa saam dañoo tudd zaka dafa tudd Ramadan mu ne laa tasuumu hatta tarawul hilaal wala tuftiru hatta taraw fa in ghumma alaykum faqdiru la waaw bu leen woor de lu dul ngeen gis weer. waaye bu leen dog it seen koor bu leen ko dugg ci euh, korite lu dul ngeen gis bu dee daan nëbbu ci yéen na ngeen ko natt lahu léegi mu indi hadis ibnu Umar beneen bi nga xam ne moom lañ gisoon acha boobu gisuñ ko woon mais beneen mooy ash-shahru tis'un wa ishruna layla weer lay nekk vingt neuf mën na nekk vingt neuf fala tasuumu hatta taraw bu leen woor lu dul ngeen gis weer fa in ghumma alaykum bu dee daan nëbbu ci yéen fa akmilul iddata thalathin voilà leeral nag faqdiru ba mu leeral ko nangeen matal li mu Sha'ban bi na ne na mat fanweer te loolu mu neem ci Sha'ban mooy ci Ramadan parey waaw kon loolu ginnaaw bi nga xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci la doon wax lool naan rangale ak toftale bu rafet bi nga xam ne moom laal imaam al-Hafiz Ibn Hajar non Ibn al-Hafiz al-Bukhari rahimahullah def ngir wane ne loolu mazhabu jumhur lool la ànd voilà te ne woor bis bi nga xamante ne mooy dañ ciy sikki sàkk loolu dañ koo tere léegi nag mu ne euh, mu daal di fa saddaraha mu commencé ko bi xadiisi Ammaar al musarrah mu ne mu tàmbalee ko xadiisu Ammaar bi nga xam ne day leeral bi isyaani man saama mooy yàlla mooy yonent bi te ku mooy yonent bi alayhi salaam yàlla nga mooy ku mooy yàlla mooy nga yonent bi alayhi salaam voilà parce que moom mooy xalifatullahi al a'zam bi gën a mooy yonent bi alayhi salaam waaw kon nag mu ngi noonu te mooy xooluwaayu borom bi ci jaamam yépp kon nag képp ku ko mooy ku ko mooy mu yàlla nga mooy waaw waaw moo tax mu yonent bi alayhi salaam kooku na leer ne yaa ngi topp ki nga xam ne mooy yàlla waaw léegi mu ne mu tàmbalee ko li nga xamante ne te bu ngeen ko toppee tax tëdu ci ngeen di gindeeku mu commencé ko xadiis yi na Ammar bi nga xam ne daay leeral lu leer naññ loo xam ne amul benn dut benn sikki sàkk ke moom képp ku wor bés boobu mooy nga yàlla mooy nga yonent bi alayhi salaam waaw léegi nag mu ne xadiisu xadd euh, Ammaar bi mu ne qawluhu wa qaala sila an Ammaar ila axiri mu ne amma sila fa huwa bi kasril muhmala wa taxfiifil laam mooy saat bi ci suuf koy maas si euh, laam bi nga maas ko ci kaw si la la nga maas ko ci kaw boo xam ne doo silla waaw mooy sila waaw al maftuuxa ibnu zufar bi zaay wal fa wazn Umar comme Umar Zufar <coughs> mu ne kuufi yi boroom xam-xam la boo xam ne Kuufa la dëkkoon Absi bokkoon ci euh, tribu bi boobu ah léegi bi muwahhadatin wa muhmala euh, mooy day leeral loolu min kibaari taabi'iin kenn daa bokkoon ci ñu mag ñi nga xam ne ñooy taalibey saxaaba yi radiyallahu anhu wa fudalaa'ihim ak ñi gënoon a baax ci ñoom mu ne wa waham wa wahima ibn Hazm imam ibn Hazm nag dafa def defle fa za'ama annahu silatu ibn Ashyam imam ibn Hazm mooy li ñoo sànq moom moo def defle jàpp ne sila bi imam al-Bukhari di wax mooy sila ibn Ashyam mu ne wal ma'ruf li ñu xam annahu ibn Zufar loolu mooy ibn Zufar la du ibn Ashyam wa kadhaka mu ne wa kadha nak ni waqa'a musarrahan ci law rote leer nañ bihi inda jam'in mimman wasala hadha al-hadith ñi nga xam ne mbooloo ñi nga xam ne ñoo jox kala hadith bi du gis nañ ko hadith imam at-Tirmidhi ah voilà mooy loolu dafa clair nañ mu ne imaam at-Tirmidhi an Abi Ishaq an Sila ibn Zufar kon loolu leer na voilà kene loolu leeral nañ ne du Ibn Ashyam comme li kooku dafa jub dafa def moom al imaam Ibn Hazm Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah al-Andalusi az-Zahiri rahimahullah hmm? li mu ne waqad wasalahu te lii jokk ko ñu gis nañ ko léegi Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i wax nañ la waa sunanul arba'a ñoom ñëpp ko solo wan nañ ci yokk ñun ñu ne Ibn tamit wa Ibn Khuzayma mu indi ñeneen Ibn Khuzayma solo na ko imaamul a'imma wa Ibn Hibbaan muy Abu Ishaq muy Ibn Ishaq euh, euh, moom euh, en fait Ibn Khuzayma Ibn moom li nga xamante ne ni mooy. Muhammad ibn Ishaq la tudd ibn Khuzayma wa ibn Hibban ak ibn Hibban ak al-Hakim ak al-Imam al-Hakim an-Naysaburi min tariq Amr ibn Qays ci yoonu Amr ibn Qays voilà la ko jële an Abi Ishaq mu jële Abu Ishaq bi nag mooy as-Sabi'i wa lafduhu kaddoom indahum fa ñoom mooy kunna inda Ammar moom lañ gis fa utiya bi shaatin masliya fa qaala kulu lekk leen waaw fatanaha ba'dul qawm fa qala inni sa'im fa qala amma man sama yawm ash-shakk wa fi riwayat ibn Khuzaymah wa ghayru mu ne ci karta imam ibn Khuzaymah ak keneen ku dul moom moom ni ko solowee mooy man sama al-yawm alladhi yushakku fihi képp ku wóor bés bi xam ne moom la ñuy sëkki sàkk mu ne talool wala hu mutaabi am na du moom sax di ci wéeti am na leneen luy topp hadith bi isnaadin hasan ci sanad bu hasan mu ne akhrajahu bu baax càllale bu baax boo xamante ne akhrajahu ibn abi shayba al imam ibn abi shayba soloo na ko min tariq mansour an rib'i mu jële ko ci yoonu mansour mu jële ko ci rib'i e, e, moom mu ne anna ammar radiyallahu rahmatullahi alayhim mu ne anna ammar wa nasan ma'ahu mu ne atawhu ataw atawhum hmm, yas'alunahu yas'alunahum ah fi al-yawm alladhi yushakku fihi fa'tazalahum rajulun fa qaala lahu Ammaar ta'aal fakul fa qaala innii saa'im fa qaala lahu fa qaala lahu Ammaar in kunta tu'minu billahi wal yawmil aakhir fa ta'aal wa kul voilà <laughs> Allah fa ta'aal wa kul voilà <clears throat> mu ngoog mu ne wa rawaahu Abdurrazzaq min wajhin aaxar an Mansuur an Rabii' an rajulin an Ammaar wa lahu shaahidun min wajhin aaxar axrajahu Ishaaq ibn Raahawayh min riwaayati Simaak eh, an Ikrima wa minhum man wasalahu bi ibn Abbaas fiihi léegi mu lay wan ne kon lim wax lool mu ne ci yoonu Mansuur mu jëla ci Rabii' mu ne foofu anna Ammaaran kene Seydina Ammaar wanaasan ak maahu yoo xam ne dañu àttoon ak àndoon ak moom atawhum daa am ñu leen dikkal yasalunahum di leen laaj ay nit ñëw di ko laaj fil yawmi alladhi yashukku fii waa bés bi nga xam ne ñii fi gisàkk ndax ci koor gi la bokkoon wala déet fantazalahum rajul am benn waay bu leen beru tueri ne mooy mooy riwaay yiñ gi sànk leeral na ko fa qaala lahu Ammar sayna Ammar radiyallahu anhu ne ko ta'al fakul ne ko sawaay bu doon day sëñ bi <laughs> ne ko yow ñëwal nga lekk qaala inni saa'im mooy dañu ne woon michu bi gàtt gi ñu michu woon ne ko ñëwoon sawaay ne man damaa woor quoi fa qaala lahu Ammaar Seydina Ammaar radiyallahu anhu ne ko in kunta dem nekk nga tu'minu di gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bis bi nga xam ne mooy bis bu mujj bi fataal ñëwal waay ma ne ñëwal wakkul te nga lekk mu ne loolu kon leer na mu ne te loolu rawaahu Abdurrazzaaq al imaam Abdurrazzaaq as-San'aani soloo na ko min wajhil aaxar ci beneen wàll boo xamante ne nii mu ne walahu te ñeel na ko shaahidun loo xam ne lu koy seede min wajhil aaxar ci beneen wàll boo xam ne axrajahu génn na ko Ishaq ibn Rahawayh mi Ishaq ibn Rahawayh